baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim in alladina kafaruu bi aayaatina sawfa nuslihim naaran kullamaa nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan gayrahaa liyaduuqu alcadaab inna allaha kaana casiizan xakiiman suñu borooma ngay wax ci laayaab juróom fukkeel bi juróom fukkeel bi ak juróom benn mu ne innal ladina gaa yi nga xamante ne nii wu dañoo weddi bi aayaatinaa ci suñu laaya yi saw fa dëgg-dëgg nuslihim naara ñooñ de xelséef nañ leen a sóob daldi leen dugal li nga xam ne mooy safara ëllëg bu ñu fa duggee nag kullama nadijat saa bu ñoree juluuduhum seen yaram ya seen der ya buñ leen fa dugalee mu lakk ba ñor baddalnaahum ñu daal di leen soppil daal di leen échanger juluudan yeneen i der ghayraha yu wuute gi jot a ñor liyaduqu bu ko defee ñuy gën a mos aladaaba mbugal mi nga xamante ne nii moom laa leen doon tëkkoo ñu koy weddi inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekk na te du deñ di nekk azizan ki noot ci nguuram te mooy ki nga xam ne moo am sañ-sañu mbugal képp koo xam ne danga koy weddi de xakima te moo xereñ ay atte ne walladina kanta gaay nga xamante ne nii aamanu dañoo gëm wa amilu saalihaat yi dañuy jëf-jëf yu baax yi sanudxiluhum jannat ñoom de xel naa leen a dugalal ajjana yoo xamante ne nii tajri dina daw min tahtiha al-anhaar dina daw caranam li nga xamante ne mooy dex ya de xaalidiina fiiha ñoom dafa la ñuy sax abadan ba faw lahum dina leen ñeel fiihaa ca biir azwaajun ay soxna mutahharatun yoo xamante ne nii yu laab la ci seen soxna yi amoon fii ci kaw suuf waaye ak ya nga xam ne mooy xuurul ayn ya wa nudxiluhum te des na leen dugal zillan zalila muy ci ay ker yoo xamante ne ni ker yu yaatu la ta sax nga xamante ne ni jant du ñëw di ko fi jële comme ni nga xamante ne nii waxoon na laa yarawna fiha shamsan wala zamharira ne foo fële du ñu fa gis li nga xamante ne nii mooy jant waaye du ñu gis tàngoor yu nekk yooyu yu canicule yoo yële duñu ko fa gis waaye duñ fa gis zamharira muy seddaay boo bële kon noo tax keram moom moom ukuluha daa imum wa loolu gisoon nañ ko ne àjjana moom ay ñamam ay lekkam dafa nekk loo xam ne lu sax la du loo xam ne luy bouger wala luy jeex wa dhilluha naka noonu it keram moom lay wax fii rek nekkoon dinañ leen xel séeba dugal dhillan dhalila mu ne inna allaha laay bii nag ñuy bëgg a gis am na ci mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim di wax ne daa wàccoon ci ki nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yor ci li nga xamante ne ñooy kaabatal musharrafa mooy Usmaan ibn Abi Talha nga xamante ne ni ñoom ñoo doon yor li nga xamante ne nii ñooy kaaba mooy caabi kaaba gi voilà bokkoon ci waa banu abdiddar ndax li nga xamante ne nii mooy euh, Quraysh ñoom dañoo nekkoon ñi nga xamante ne nii dañoo so dañoo euh, daldi woon départagé wu ku nekk ak li nga xam ne moom ngay war a yor ci mbiru kaaba gi gisoon nañ waa kër Seydina Abdul Muttalib ñoom ñoom ñooy di kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñoo doon yor ci nàndal nit ñi moo tax Seydina Abbaas daldi ko woon doon na ci ay baayam ak ay magam léegi nag kantaa ñële waa banu abdiddaar ñoom ñoo doon yor caabi daara caabi kaaba gi te ci ñoom ki taayoo ki ko yoroon ma Usmaan naa bi Talha keni keroog bi ñu ubbee màkka mooy daa am am na yenn riwaay yu ne Seydina al Abbaas am yu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma moom moo ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ko bi nga kaaba gi mooy léegi jëlal caabi ji ñun liñ lay ñaan mooy nga jël caabi kaaba gi nga boole ñu ko ñun ñu yor li nga xam ne mooy caabi ji mooy ak siqaaya gi ak nàndal gi ñuy nàndal nit ñi ci ndoxum zam-zam yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jël ne mbir yi moom tay bésub di jottali li nga xamante ne mooy kóllëre la daal di koy teg ci loxo yu Usmaan ibn Abi Talha ñu ne looloo tax mu wàcc même bu dee ñu bari bon en tout nettali bi nga xam ne moom la ca imaamul Waaqidi yu rahmatullahi alayhi doon nettali dëgërul parce que Usmaan ibn Abi Talha teel naa tuub moom dafa tuub laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di daal ak si Makka ndax moom moom ak Abu Uthman ibn Abi Talha ñoom ak ñoom Xaalid ibn al-Walid ak façon yooyu ñoom ñoo génn ak Amr ibn al-As wala ak Amr ibn al-As wala Amr ibn al-As ñoom ñoo ñoo génn doo doon dem tuubi woon daal di dem tuubi ñoom dañoo tuub laata ñu bi Makka voilà kon nag ñooñu que ne ñoom moom jour boobu da doon da doon tuub ba yonent bi alayhi salaam doon ko fàttali naan ko bul fa fàtte fàttali naan ko am na benn bés boo xam ne yonent bi alayhi salaam ba mu nee Makka ñu waroon sonal da doon bëgg a dugg ci Kaaba gi moom mu koy bousculer di ko pousse ba pare bi ko tere mu ne ko amaana bés dina ñëw loxo bi caabi yi sama loxo te sama borom. teg ko sama loxo léegi mu xool ku may ku mu ku mu soob rek ci laa koy jox mu koy fàttali waaye loolu noonu dëgërul voilà loolu dëgërul Usmaan ibn Abi Talha tuuboon na bu yàgg voilà loolu mooy li nga xam ne am ñu ne lii daal xam nga lan la lii mooy façon amaanaat yépp lépp luy ndénkaane goo xamante ne su rawatina njiit yi ñoom lay wax voilà mooy umara yi ndénkaane yi nga xam ne moom la leen seen borom teg nga xam ne tegu leen fi loolu ndax ki nga xam ne boroom nguur yi ñooy zillullahi fil ard ñooy takkadeeru yàlla ci kaw suuf kon dañ mooy kóllëre googu nga xam ne mooy doxal justice doxal li nga xamante ne mooy mooy li borom bi tabaaraka wa taala nam ak li muy xaar ci jaam yi ñoom loolee la ñuy xaar ci ñoom loogi nag amaanaat yooyu loolee lañ leen wax ne leen na ngeen ko delloo ilaa ahliha ci ñi nga xamante ne ñooy nit ñi am ñu ne waaye lii mooy daal d'une façon générale lépp loo xamante ni nii rek mooy ku képp képp ak képp ku nekk góor ak jigéen koo xam ne am nga kóllëre yoo war a delloo yoo ñu la sàmmloo yow loolu la borom bi tabaaraka wa taala di wax ne nangeen ko jooxe nangeen ko mottali yooyu nag bi ci gën a rëy mooy bi nga xamante ne moo dox sa digganteeg sa borom mooy nga jaamu ko te doo ko bokkaale léegi nag ak yi nga xamante ne mooy jaami kóllëre yi nga xamante ni yaa leen ko yoral nang leen ko delloo ak yiñ la wóolu daal di koy teg sa loxo buñ leen bu leen trahir kon suñu borom ne inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ya'murukum mu ngi leen di digal de ngeen di delloo li nga xamante ne mooy ndénkaane yi kóolute yi nga xamante ne ni dañ leen a wóolu ba teg ko ci seen loxo ilaa ahliha na ngeen ko delloo ci ñi nga xam ne ñooy seen boroom looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiisu seydina alxasan bi mu jële ci seydina samora ibnu jundub radiyallahu taala anhu wa arda comme ni nga xamante ne ni noonee la ko alimaamu ahmad daal di solowee rahmatullahi alayhi ak ahlu sunani l mu ne addil amaanata ila man ittamanak wala taxun man xaanak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne addil mooy jooxeel li nga xamante ne nii mooy kóllëre gi ñu teg sa loxo wóolu la daal di lay tra daal di lay wóolu teg la ci mairie bi wala ci poste bi ngay defaree extre yi wala ci tali bi ngir nga toppatoo circulation bi wala foo man di nekk rek wala ministère lañ la wóolu daal di lay jox wala collectivité wala ab liggéey lépp luñ la ci man di jox rawatina bële moom dama koo jëlale mooy yi farata yi la sa borom teg yooyu moom mooy yi gën a màgg yii népp nag mu ne nag nangoo nang ko delloo ilaa mani tama nag mooy la ñuy xaar ci yow la taxoon ñu wóoru la bés bu binaa jotee wala nañu fekk saabu ñu ñëwee nañ la fekk nga nekk ca kaw loolu la de kon nag na nga jooxe li nga xam ne mooy mooy kóolu de yi ilaa mani tamanak ci ñi nga xamante ne nii moo la wóolu te waaja la wóolu ba daal di lay bàyyi fii yow mii nga xamit tamit ba nga soxlaa bëgg takk soxna lu nekk daal di nga koy wax façon jooytu bu ngi ne neexal bu ne def nga ko ngir ay mbokkam may leen ko loolu ñu jël ndaw si daal di la koy may lool amaana la de bul nekk nag léegi jeex nga am nga ndaw si rek nga nekk koo xamante ne nii purux nga doo gërëm ñamu daaw di torturer femme bi di ko ñàkkal fexe ñàkkal solo di ko sonal ci kaw ci ci fa fa nga néegub sëyam sonal koo sonala sonal te bu génnee ci biti di wan nit ñi ne yaa baax loolu borom bi de mu lay gis te defoo li yonent bi alayhi salaatu amaanata ilaa man itamanak daldi joxe li nga xam ne mooy kóolute yi ngénkaane yi yi ñu la wóolu ilaa man itamanak ci ki nga xam ne moo la wóolu waaye walaa taxun man xaanak waaye nag mooy boo koy def dundug doomu aadama moom la borom bi daa deful ñoom ñu nekk ay ay malaaka yoo xamante ne ni laa yasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun borom bi deful ñu nekk ñoo xamante ne nii ñoom dañuy doog dañuy def rek leen borom bi tabaaraka wa taala digal te du ñu weddi lim leen du ñu mooy lim leen tere borom bi deful lool doomu aadama yi am nay ricc ricc yu mag ñoo xamante ne nii dañ lay dëbb liñ jaa ñii di la tooñ ñii di la def lu ne waaye nag suñu borom nag jëgal ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne walaa taxul képp ku la trahir bul trahir de. man xaanaka ku la trahir bul ne moo ma ko trahir man nag dama koy dëbbin ku ma dama koo dëbbin foog ma rokkin ko ko ku ma ko dëbbin ma rokkin ko ko loolu du waxu dara loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax nii ku la wor daa def lu bon mooy wor la def waxuñu ak tooñ lala def noonu rek mais daf laa wor wor nag baaxul yow itam bu ko wor walla walla taxoon man xaanak kon mu ngi noon kon yéen ñi gëm yàlla addul amaanata addul yaminna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kon yaamurukum moo leen li digal de am tu addul amaanat ngeen di delloo li nga xam ne mooy kóolu téyeg ndénkaane yi ilaa ahlihaa ca way ña nga xam ne ñoo ko moom wa idaa hakamtum te nag bu ngeen àttee diggante nit ñi fahkum bay bayna naasi diggante nit ñi am benn litige loo xam ne dañoo am différent am lu ñu wute léegi nag yow ñu ne la kaay nga war a àtte bul xool naan kii sama mbokk la moom ngay faral di cukkeel ki ci des di kii di kucceel ki ci des déedéet wayam tax waan wa ida hakamtum bu ngeen àttee bayna naasi diggante nit ñi an tahkumuuna ngeen àtte dong bil adli ci maandute loolu nag nga nekk juge wala nga nekk nit koo xam ne dañ laa laaj lii de moo ñu jote lan nga ci lan nga ci gis gis loolu yépp ci yem mooy na wala say doom walla ñoo xam ne say say am di jàmma lañ wala sa ay étranger ñoo xam ne say ñoo mooy bokk ngeen dara saa boo ñëwee war leen a àtte nanga ko def bi la adli ci maadute inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ni'ma ya'idukum bi ay way aka rafet eskay